bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd kon ginnaaw bi nga xamante ne la ñu gis dugub yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àndandoom bi sayyidina Abu Bakr radiyallahu taala anhu ni nga xam ne noonu la ñu agsee fi nga xam ne mooy Quba nekk ci suufu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam pour ki jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa gis nañ ni ñu ko teewlu teeroo woon foofale nag comme li nga xam ne moom la al imaamu ibn ishaq rahimahullahu taala daal di wax mu ne wa assasa masjida foofale di boo fi agsee teewlul bàyyil xel ne jàkk ji ngay gis muy masjidu xubaa ki ko tabax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy première bu yonent bi alayhi salaam taxawal ci kaw suuf allahu akbar muy jàkk joo xamante ne nii ju ay mbir waaw yonent bi alayhi salaam wax ci ay ngëneel yoo xam ne dinañ ko gis léegi waaye bala loolu mooy bi mu agsee kon Quba mu ngi nekkoon ci waa ban wo Amr ibn Awf waa ban Banu Amr ibn Awf ci waa Medina ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëkke fi ngoon ñoo dëkke woon fi nga xam ne mooy Quba fi Quba nekk foofu la bi mu fa nekkee boroom xam-xam yi nag wute nañ ñaata fan la fa def am nañu ne dix-huit am nañu ne quatorze jours comme ni nga xam ne imaamu Anas radiyallahu taala anhu wa ardaa moom noonu la dogoo noonu la do euh, dogoo ne quatorze jours la te mu ngi ci li nga xam ne saxiixu imaamul Buxaari rahimahullahu taala am na imaamu Ibn Isxaaq nag am nañu wax lu ëpp lool waaye imaamu Ibn Isxaaq rahimahullahu taala dana yonent bi alayhi salaam fa aqaama rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Qubaa dañuy wax bi Qubaa in di wax bi Qubaa fi bani amr ibn awf yawm al-ithnayn wa yawm ath-thulatha wa yawm al-arbi'a wa yawm al-khamis wa assasa masjida moom juróomi fan la wax dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi féete Quba mu ngi fa des bésub altine la agsi ndax Madinatul Munawwara yonent bi alayhi salaatu wa salaam bésub altine la fa agsi ci Rabi'ul Awwal loolu la fa agsee mooy ci Rabi'ul Awwal muy weeru gàmmu ci la agsee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam muy ci Quba léegi ba mu agsee foofu imaam ibn Isaaq rahimahullah nee na ci waa banu Amr ibn Awf bokk ci waa Ansaar yi bésub altine toog ko bésub talaata bésub àllarba bésub alxames léegi nag ca bésub ajjuma ba ca la génn waaw kon juróomi fan wa assasa masjida mu daal di fay tabax. ca waa Banu Amr foofu la ca Quba muy jàkk ji nga xam ne moom ngay séen moom ngay gis moom nga dugg nga xam ne jàkk ji da ngaa war bàyyi xel ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko fi def comme ni ñu ko waxe léegi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wute aaya bi nga xam ne moo nekk aaya 108 di nekk ci suuratu tawba ki nga xamante ne nii moom la suñu boroom di wax naan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yow ahaqqu an taquuma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharuu wallaahu yuhibbul mutahhiriin mooy borom bi ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawm waaw mu ne jàkka ji nga xam ne dañ koo tabax sos ko taxawal ko ci kaw ragal yàlla ci bés bu njëkk ba boobu ahaqqu moo gën a yey an taquuma fii nga taxaw foo fële di fa jaamu yàlla. di fa taxaw boobu moo ëpp nga nekk foo fële moo gën a yey fiihi rijaalun am na ca jàkka joojee ñi koy dundal ay góor lañ yoo xamante ne nii waaye ay jigéen yoo xamante ne nii ñoom ñoo koy ñooy dundal jàkka yi rijaalun ay góor yu yuhibbuuna dañoo sopp lool an yatatahharu di laablu wallahu te borom bi yuhibbul mutahhirin dafa sopp lool ñu sopp lool ñi nga xam ne ñooy sàkku di laablu léegi borom xam-xam yi di wute kii kan mooy ban jàkka lay wax est ce que jàkkaay li nga xam ne mooy jàkkaay Medina ji la wala jàkkaay Quba gi ñu ëpp al jum jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne eh, jàkka ji la waaye ku mel ni ñoom imam Euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ñoom Sa'id ibn al-Musayyib waaye ku mel ni ci ñeenti ngir yi ngiru imaamu Malik di waxu al imaamu Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu nekk ki nga xam ne moo doon imaamu dëkk bii di di di Daarul Hijra nekk imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anil jamii moom dañ ne ñoolu mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la borom bi da wax ci laaya yoo bële ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharuu wallaahu yuhibbul mutahhiriin léegi loolu lan mooy wane ne loolu la loolu inshaa allahu taala mooy li gën a dëgër même bu dee ne lële waa jumhuur min alxanafiyati walshafiiyati walxanabila ak ñu bari rahmatullah alayhim loolu la ñuy wax waaye li gën a dëgër mooy lii nga xam ne moom lañ la wax ne ñoom imaamu Malik waaye li ko jiitu woon sahaaba yu mel ni ñoom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu loolu li koy wane parce que loolu ñu wax ci gëneelu jàkk ji ñu nekk Allah Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wa salaam al imaamu Muslim rahimahullah dafa solo jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri mu ne radiyallahu ta'ala anhu nee na man maa laaj sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an al-masjid alladhi ussisa ala at-taqwa fa qala huwa masjidukum hada waaw mu ne man maa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj aaya bii waa yonent bi alayhi salaatu salaam ban jàkka lañ njëkk a tabax ci kaw lañ tabax alquran naa la masjidun ussisa la masjidun ussisa ala at-taqwa waaw boobu ban jàkka la lañ tabax ci kaw ragal yàlla yonent nee na yonent bi alay salaam nee ma mooy seen jàkk ji benn ngoog bu koy dëgëral waaye naka noonu al imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala dafa solo te xadiis boobu du moom dong wéetoowu ci ku mel ne al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahimahullahu ta'ala daal dina koy indi ak ñeneen ku mel ni ñoom imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi al imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nee dafa am ñaari góor kenn ki bokk min bani Khudra kenn ki bokk min bani Amr ibn Awf waaw fi al-masjid alladhi ussisa ala taqwa waa ci jàkka ji lan lañ lañ wute ci jàkka ji nga xam ne moom la alquran di wax ne ussisa dañ koo tabax ala taqwa ci kaw ragal yàlla loolu mooy laaj bi jàkka ji ban la suñu borom di wax aaya bi. nee na kenn ki ci ay mbokkam la mooy banu xudra ndax xudra moo doon ci maamam la moo tax ñu naan ko Abu Sa'id al-Xudri keneen ki bokk ci waa banu Amr ibn Awf bul fàtte kene waa Quba ñu dëkkoon foofu saxaaba yooyu ñoom ci waa ahlul Madina ñooy waa banu Amr ibn Awf doomi Amr ibn Awf yi nee na nag kenn ku bokk ci ñoom moo doon werante ak koo xamante ne ñun suñu mbokk la ñun Abu Sa'id al-Khudri ana jàkka joojee mooy ban jàkka nee na ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam léegi nag ndax kenn ki ku mooy ci bokk alxudri ki nga xam ne bokk Seydina Abu Sa'id la dane jàkka jooju mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam ki bokk ci waa Banu Amr ibn Awf ne ko déedéet mooy jàkkaay Quba bi fa ata ya Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika fa qaala huwa hadha ya'ni masjidahu wa fi dhalika xayrun kasiir ñu bi ñu werantee ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii mooy ko li war ku ne bu ngeen amee wute euh, euh, ci wàllu masala diine waru ngeen dem ku nekk dem ak li mu jàpp déedéet fa rudduhu ila allah delloo leen ko yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam mooy leen delloo leen ko alquran dolle leen ko sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak boroom xam-xam ya nga xam ne ñoo maîtriser loolu man cee génne atte léegi nag ñu ñëw yonant bi alayhi salaatu wassalaam nag leen ñu wax ba pare mu ne leen huwa hada ne leen jàkk jooju mooy jàkk jiita mooy jàkkaan ji alayhi salatu wassalam kon loolu leer na mu ne waaye wa fi dalika xayrun kasiir kanta xubaa nag gële jàkk joojee am na yiw gu bari léegi nag yiw gu bari googee ah yow mi nga xamante ne yow la borom bi may defal la xéewal nga ñëw ci dëkk bii nga xam ne mooy Taaba mooy Tayba mooy madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu may la nga agsi fii ci Quba xamal na yonent bi alayhi salaatu salaam nee na jàkk ji ngay gis muy masjidu Quba yonent bi alayhi salaatu salaam nee na wa fi dhalika xayrun kasiir nekk na nag ci jàkka joojee xayrun kasiir yiw gu bari yiw yu bari yooyu nag yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo taxoon sayyidina wa mawlaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nettali ñu Abdallah comme ni ci Sahihayn mu ne kaana yati qubaa yaani kulla sabtin ah, raakiban wa mu ne yonent bi alayhi salaam de da doon dikkal samedi bu nekk samedi bu nekk da doon dikk Quba waaw moo xam da doon dox wala mu war wala mu dox léeg-léeg day war gëléem wala maam wala lu mu war ñëw Quba waaye samedi bu jot da doon ñëw Quba waaw allahu akbar wala muy moo xam mu war wala muy dox moo tax mu ne wa kaana ibnu umar yafaalu sayyidna ibnu umar roye yonent bi saa saam lool kon yow mi taxaw ñëw booy ñëw fàttalikul loolu di yéene waale loolu ne jàkk bi may njëkk a dem wala bu ma demee ba àgg Medina ba dal sama hôtel ba war a commencer di ziyaare ji nag fi nga xam ne mooy Quba naay bàyyi xel loolu kon loolu ngëneel la ci ngëneel yonent bi saa saa wax le fait que foo xam ne yonent bi saa saa da koo jàppoon samedi gu nekk mu dem fa loolu mooy ngëneel na rëy na moo tax yonent bi saa salaam doon wax. kii euh, kii euh, euh, Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al-imaam al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala tuddee jële ko ci moom di mu jaar ci Umar ibn Shabbah mu nga xamante ne nii imaamul Buxaari imaam al-Haafiz rahimahullah ci al-Fath nee na isnaaduhu sahiih Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu doomam ju jigéen ji di Aïshatu bint Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhuma dane man dégg naa sama baay yaqulu mu naan li an la an usalliya fi masjidi Qubaa rak'atayni ahabbu ilayya min an aatiya bayta al-maqdis marratayn law ya'lamuuna maa fi Qubaa la darabuu ilayhi ilayhi akbaadul ibil allahu akbar mu ne man de ma jullee ci jàkkaar Qubaa gi ñaari rakka ahabbu ilayya moo ma gënal fuuf ma dem baytul maqdis ñaari yoon mu ne cëy bu nit ñi xamoon li nekk ci Qubaa konoon te kon dinañ takk seeni war waay ngir di voyage yi juróon tey jël seeni avion jël seeni bus ku am bus jël seen wëtiir ku am wëtiir lu ne ngir dikk fii gëléem war seeni gëléem ngir ñëw fii ci Quba kon nag mu ngi noonee moo tax ah moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab comme ni ko boroom Musannaf di al imaam Ibn al-Razzaq as-San'aani rahimahullahu ta'ala jëlee ci moom mu ne Seydina Umar radiyallahu anhu doon wax ne law kaana masjidu Qubaa law kaana masjidu Qubaa fi aafaaqin la darabnaa ilayhi akbaad al-matiyy mu ne tey gis nga masjidu Qubaa de bu nekkoon bu nekkoon fu soree soree sori waat naa ne dinañ takk suñu gëléem yi ah suñu gëléem yi la ñuy takk dem ba foofu fekki ngir masjidu Quba kon nag loolu doy na ci ngëneel li nga xamante ne moo fa nekk te tamit yonent bi salaam wax na leneen lu gën a téye lu lu lu réeti waaw lu gën a comme ni ko imaamu Ahmad rahimahullah solowe na ko noon imaamu Tirmidhi rahimahullah te ku mel ni imaamu Suyuti nee na xadis bi wér na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne salaatun fi masjidi Quba ta'dilu umra akbar mu ne julli fi nga xam ne mooy jàkkaay Quba day tolloog umra allahu akbar kon nag bu ñu fàtte loolu bu ñu neenal loolu te bu ñu dem nañ ci bàyyi xel xam ne jàkk ji ñu tiim muy masjidu Quba lii lépp am na tel wa fii zalika xayrun kasiir loolu nag lii doon ngir bañ a guddal ci la ñuy yem ci lii léegi nag yeneen tubaab yi sax ginnaaw Quba kon ci waxu imaam Ibn Ishaq